a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim <clears throat> wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin <clears throat> nabiyina wa xabibina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi altayibiina altaahirin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annaxwu almaysuur aljudu saani Euh, tey buñ àggalee fi ñu yemoon ci <clears throat> jataay bi weesu ñu ngi woon ci partie bi nga xam ne mooy yi nga xam ne dañ leen a toftale ci cours ci tom 2 bi moo tax daanaka doo gis exercice ndax do exercice ay grande révision moo ci nekk comme niñ gisee <clears throat> qawaidul imla yi mooy les règles de la dictée nga xam ne ci lañ nekk nii waaye nag ci seen biir tamit ci kanam dinañ gis ne dina ci yokk cours yoo xam ne yu bees la yoo xam ne comme ni ñuy wàññi al adad yooyu nga xam ne gisuñ leen woon dina leen indi insha allahu taala kon <coughs> bii weesu ñu ngi woon gisoon nañu ci qawaidul imla yi kitaabu <coughs> kitaabatu alifi jeexaloon nañ ci àggale woon nañu sax al alif wa ma yuktabu bi suuratiha alif ak li ñuy bind ñu bind ci suuraam <coughs> gisoon nañu tamit ak taaul maftuhatu taa boo xam ne dafa ubbeeku wa taaul marbutatu ak taabu tëju nan lañ leen di bind yooyu it gisoon nañu ko fi ñu jeexale woon nag mooy foofu day nag ñu war a gis comme ni ñu ko waxe woon ahkaamu kitaabatil hamzati ghayri hamzatil wasli ahkaamu àttee kitaabatil hamzati bindu ni ñuy binde hamza ghayra hamzatil wasli yoo xam ne bokkul ak hamzatul wasli hamzatul wasli gis nañu ko jataay bi weesu léegi nag beneen façon hamza bi mooy bam la waxoon ne la hamzatul qat'i <coughs> pare boobu la mooy hamza léegi naka lañ koy bindee hamzatul wasli gisoon nañ ko mooy bi ñuy defee liaison nga xam ne moom du cosaan dañ koo bind ndax bañ commencé sukkoon bii nag bi ñuy gis nii mooy hamza yi nga xam ne ñoom dañ leen di bind moo xam léegi nag ñetti façon bind hamza moo am mooy hamza boo xam ne hamza mooy gis nga buñ defee alif ah <coughs> ci kaw loolu am bopp bi bopp boobu loolu lañ naan hamza léegi nag lan mooy àtteem naka lañ koy bindee lan mooy àtte bind Hamza bi nga xam ne du Hamzatul li <clears throat> moom moom Hamza cosaan la lañ ko fee indi pas pour bañ commencer su ko mais fa la war a nekk ñetti place la mën a nekk bi ci njëkk mooy soit mu nekk ci kanamu moo bi bi ci tegu mooy soit mu nekk ci milieu bi ci digg bi bi mujj mooy soit hamza bi nekk ci fin bi kon ñett yooyu moo am soit moom mu nekk ci njaalbeenu baat bi ngay bind <coughs> muy moo bi wala mu nekk ci digg bi walla ci biir wala rek mu nekk ci biti léegi nag ci yooyu lay ñëw ñett yooyu benn par benn <coughs> bu njëkk bi ma wax mooy mu nekk ci début moo bi mooy ci njaalbeenu baat bi nga wër a bind mu ne fii awwalil kalimati mooy ci njaalbeenu baat bi mu ne kutibatil hamzatu bi suuratil alifi mutlaqan mu ne fi awwalil kalimati ci njaalbeenu baat bi moo bi ma war a bind kutibatil hamzatu hamza bi dañ koy bind bi suuratil alifi ci kaw alif lañ koy bind mutlaqan ci lu ñu doyal mooy ne moom bu dee début la Hamza moom début nan lañuy bindee Hamza boo xam ne dafa nekk ci début bi boobu ci kaw alif nga koy bind ci lu ñu doyal mu ne amsilatun exemple a comme a ak u ak i bu ci nekk boo xam ne nag ci début la nekk mu jox la ci exemple yoo xam ne moo ci nekk moo xam ala wala u wala i soit dañuy bind alif bu dee a bind hamza bi ci kaw alif bi bu dee bind alif bind hamza bi ci kaw alif bi bu dee tamit i ñu bind alif bind hamza bi fan ci suufu alif mu ne la bi njëkk ci yooyu mooy a boo xam ne alif bi ci kaw hamza bi ci kaw alif bi lay nekk mu ne araada exemple araada araada boobu hamza bi ci kaw alif nga koy bind ndax moo nekk ci tàmbali bi mu ne la naka noonu bu dee luñ maas u tamit comme exemple usratun usratun hamza bi comme moo nekk ci kanam moom ci kaw alif lañ koy bind ndax dañ ne la ci lu ñu joyal waaye nag u lañ commencé ak ilaa dañ naan dhahabtu ilal madrasati ilaa boobu i laa i boobu hamza bi alif la ci alif bi taxaw mel ni bant ci suufam lañuy def bopp boobu di hamza bi ilaa loolu mooy kaa bu njëkk bi nga xam ne hamza bi day nekk ci début mot bi léegi mu tegu mu ñëw ci bi ci tegu mooy bu nekkee ci digg bi walla ci biir mu ne axkaamu kitaabatil hamzati ghayri hamzatil wasli fii wasatil kalimati bu dee dafa nekk xam nga gisoon nañ axkaamu kitaabatil hamzati ghayri hamzatil wasli fii awwalil kalima bu dee daa nekk ci kanam bii nag ñuy gis mooy bu dee nag dafa nekk nag ci biir walla ci digg bi <coughs> mu ne fii wasatil kalimati nuqtataani tu'tabaru xarakatul hamzati wa xarakatul lati qablahaa wa tuktabul hamzatu bi suurati xarfil xarakatil aglabi. ma waxaat ko mu ne fii wasatil kalimati nuqtataani tu'tabaru xarakatul hamzati wal xarakatul lati qablahaa wa tuktabu. alhamzatu bi suurati xarfil xarakatil aglabi loolu mooy lan mu ne fii wasatil kalimati bu dee nag ci milieu baat bi la nekk dafa nekk ci digg bi ci walla ci biir ton tabaru dañuy bàyyi xel xarakatul hamzati maas bi ñu maas hamza bi dañuy xool hamza bi d'abord moom nan lañ commencé fii mu ne mu ngi mel ci digte lañ nekk gisoo dañ lay binduloo léegi di la jox règle yi nga xam ne il faut nga jàpp ko pour hamza yi nga xam na nga koy bind mu ne la bu dee nag hamza bi kay dañ la ko wax hamza bi da nga dégg moom neewul ci kanam ci kanam xam nga ne kon ci kaw alif lay nekk lu ñu joyal bu dee nag ci digg bi mu ne la lool laa lay wax nii tool tabaru da bàyyi xel dañuy bàyyi xel xarakatul hamzati ni ñu maase hamza bi wa xarakatul lati qablaha ak xaraka ak maska xaraf bi topp ci moom xaraf bi topp bi non bi jiitu bi ko jiitu allati qablaha qabla mooy avant dañuy xool hamza bi nan lañ commencé mais xool xaraf lettre bi jiitu hamza bi bi nga war a bind moom it nan lañ commencé léegi boo kon mooy la premier pas bi ngay def mooy xool hamza bi nan lañ commencé ak lettre di jiitu hamza bi abaa hamza bi di ñëw nan lañ commencé nga ne waaw def naa loolu nga taxaw mu ne la deuxième étape wa tuktabul hamzatu bi suurati xarfil xarakati al aghlabi léegi nag wa tuktabu dees nga dees na bind al hamzatu hamza bi ginnaaw bi nga seetloo moom nan lañ ko maase ak li ko jiitu dañ koy bind bi suurati xarfil xarakati ci ni nga xamante ne nii mooy xaraf bi ko jiitu xaraf bi ko jiitu walla moom wala hamza bi dañuy xool bi suurati xarak xarfi alxarakatil bi xaraf bi nga xamante ne nii moom ni ñu commencé moo dominant mooy bu dee moom maskam moo dominant bi jiitu léegi nag loolu lii mu wax nii dalay indi ci beneen affaire mooy lii mënoo koo xam fekk xamoo ana yan mooy xaraf yu dominant bu ko defee man bu ma gisee Euh, xaraf yi nga xamante ne nii ñoom ni façon ni ñu leen di maase mooy tax ñu dominant léegi nag man il faut kon nga xam lool ngir deuxième étape bi nga man koo def mooy bind ba léegi bind boo dangaa taxaw a di déglu ndax dane la ginnaaw bi nga seetloo bàyyee xel Hamza bi nan lañ commencé ak li ko jiitu nan lañ commencé mu ne la deuxième étape léegi nag nga war a bind nag mu ne la wa tuktabul Hamzatu dees na bind Hamza bi bi suurati xarfil xarakati al bi ci ni nga xamante ne nii moom la melo lettre bi nga xamante ne ni moom ni ñu commencé boobu mooy dominant léegi loolu mooy la léegi nag mu ne la kon kaay ma wax la nag yooyu ñooy yan yi dominant pour nga xam mbir mu ne la jadwalu quwwatil xarakaati jadwalu mooy tableau quwwatil xarakaati force dooleeg masque yi ndax xaraka waxoon naa la mooy liñ leen di maase ay fatxa mooy fatxa kasra ak damma yooyu lañuy ñuy woowee xarakaat bu am masque néeg bi moom lañ naan sukkur léegi léegi tableau bi tableau quwwatil xarakaati force bi nga xam ne moom la masque yi di am léegi nag mu defal la ab tableau boo xam ne euh, vertical bi mooy li nga xam ne vertical mooy comme boo boo boo boo boo boo taxawee rëdd yëkkati sa loxo ba ci kaw ba mu tiim sa bopp nga koy wàcce ci di ko wàcce ba mu jëm sa tànk loolu mel ni da nga doon rëdd xam nga boo tiimoon ci mur di def noon teg ci sa baaraam yëkkati ko ba mu ba mu ba mu ba yow ngay xool nii xool en face yëkkati sa baaraam ba ci kaw après nga koy wàcce di wàcce ba ci suuf loolu lañ naan rëdd boobu ngay def loolu lañ naan vertical léegi nag ci vertical bi fi njëkk foofu mu def alxarakatu mooy façon masque bi mooy soit i bu doon i mooy masque suuf masque kaw ak masque long beneen tableau bi ci tegu mu def xarful xarakati xarafu xaraka bi mooy lettre bi nga xamante ni moom la ñuy maas wala moom mooy xaraf bi al léegi nag mu wax na nag force bi pour nga xam mu ne la xaraka alxarakatu bi njëkk kon wax naa ko sànq mooy comme masque suuf masque suuf mooy comme bu doon lettre kaaf la bu moo defee kii masque suuf moom kii boobu masque suuf lool ci xaraka yi la boobu bu jëloon beneen bi ci tegu mooy masque lonk masque lonk mooy damma masque suuf mooy kasra maskalonku mooy damma bi ci tegu ci xaraka yi mooy maska kaw mooy fatxa léegi xaraful xarakati xaraf yi nga xam ne lettres yi nga xam ne ñoom ñooy xarafu maska yooyu lii nii xam nga gii nii gisoon nañ ko ci tom bu njëkk waxoon naa la grande révision la mooy yaa bi yaa bi yaa bu bi yaa nga xam ne yaa boo xamante ne ni moom xam nga yaa waxoon naa la moom mooy symboliser moom mooy xëcc lu ñu maas ci suuf moo tax xaraka bu njëkk bi lan la kasra moom xaraf xarafu xarafu kiiwam xarafam mooy leetaram bi nga xam ne moom moo mooy ànd ak moom mooy yaa bi mën a nekk nag yaa boo xam ne muy yaa boo xam ne amul ñaari tomb mais boo gisee yaa bi rek da ngay xam ne moom moo doon am ak affaire ak kan ak lu ñu maas suuf bu dee nag maas ko lonk la xarful xarakati waaw la ndax gis nga lonk damma sax dafa xaw a niroog waaw waaye tamit waxoon nañ la lan mooy xëcc luñ maas damma mooy waaw léegi bi mujj muy xarful xarakati boo xam ne fatxa la boobu mooy alif alif mooy xarful xarakat léegi nag seen doole nag ñooy yem kon gis nañ yaa bi ak waaw bi ak alif bi yaa bi mooy yaa bu amul ñaari tomb nga xam ne moom mooy xarfu xaraka lu ñu maas kasra waaw bi mooy pour lu ñu maas ma alif bi mooy pour loo xam ne dañ koo maas lan fatxa léegi nag mu ne alquwatu seen fors nag yi mu wax mu ne la bu dee kasra bi moom yaa bi nga xam ne du am ñaari tomb war war koo mooy xaraf boobu moom dafay am doole moom kon moom lan la la bëgg a wax bu dee ne dangaa am xaraf boo xamante ne nii moo boo xamante ne nii ci digg bi da gis li ko jiitu nekk par exemple luñ mas kasra luñ mas kasra waxoon nañ la li ciy topp mooy nekk yaa boo xam ne mais yaa boo xam ne kenn du am ñaari tomb yaa boobu noonu comme que kasra moo ko jiitu kasra boobu dafa am doole bu boobaa kon yaa bi moom da bind hamza bi ci kaw yaa bi nga koy bind mais yaa boobu mooy yaa amul ñaari tomb léegi nag mooy comme que yaa bu amul ñaari tomb la mooy yaa boo xam ne danga koy mën a xëcc comme ya i sa non non non yay isu comme comme bu ñu amoon waa nañ jël beneen comme bu ma nee waaw kay boo xam ne kasra moo ko ji moo moo jiitu yaa bi comme ri i yun ri dafa jiitu lan moom moo jiitu loo xamante ne ni mooy ri bi kasra lañ commencé te moom nee nañ la yaa moo ci teg kon mooy yaa boo xam ne am ñaari tomb kon hamza bi da nga koy bind ci kaw yaa boobu nga xam ne du am ñaari topp mais comme que beneen yaa da cee tegu mooy da nga koy xëcc mooy comme si Hamza bu nekk ci kaw ligne nga koy def ndax boobu day am doole bii tegu nag muy bi nga xamante ni nii damma la waxoon nañ la moom mook waaw mooy xarafu xarakaam mu ne boobu nag mutawassitun dafa diggu dóomu moom dooleem dafa diggu dóomu alors que bu dee alif bi alif bi nga xam ne moom moom mooy ànd ak loo xam ne moom mooy euh, xarfu xarakaam mooy fatxa moom mooy xarfu fa xaraka fatxa bu boobaa moom dafa da'if mooy amul doole kon moom moom du noot bu amul doole kon moom du ci kawam góoy bind léegi nag mu ne la amma sukuunu fa huwa i'daamuhul xarakaati amma sukuunu fa huwa i'daamul xarakaati fa huwa ad'afu min al fatxati mu ne am amma sukuunu kanta sukoon nag fa ay daamul xarakaati moom mooy ñàkk a nekk alxarakaati maska yi mooy maska yi ndax wax nañ la xaraka buñ nee xaraka ci arab liñ ci jublu ci grammaire bien ndax xaraka mooy lu yëngu xarakatun ay yëngu mooy yëngu mais bu dee ci fii nii grammaire buñ la ko waxee liñ ci jublu mooy yi nga xam ne comme fatxa luñ maas fatxa kasra ak damma loolu la ñuy woowe xarakaat kanta sukkoon comme comme mooy masque néeg mu ne am ma sukkoonu kanta masque néeg foofu wane ay daamu mooy ak ñàkku alxarakaati mooy ne yële amuñ luñ ma sukkoon kay mooy yële amuñu ñett yële nekkuñu fi foo huwa moom ad'afu moo gën a néew doole minal fathati comme ko newul inidaam lu amul loo xam ne xaraka amu ci mooy masque yooyu amu ci mooy moom moo gën a faible lan fatha bi nga xam ne moom dafa faible léegi nag mu ne la kaay ma jox lay exemple ci lii ndax jusqu'à présent te mu lëndëm peut-être yaa ngi naan non affaire bi leerul ndax man je n'ai pas vu d'exemple mu ne la kaay ma jox la am si la fi nga xam ne alfatxatu aghlabu mu ne dama lay jox exemple foo xam ne alfatxatu fatxa bi aghlabu moo ëpp doole après ma jox la exemple boo xam ne ad-dammatu aghlabu ba moo dominant après ma jox la exemple foo xam ne al kasratu kasra bi aghlabu moom moo féete kaw moo dominant mu ne la bu njëkk bi al fatxatu aghlabu kaa boo xamante ni nii fatxa bi moom moo ëpp doole mu ne bu booy loolu mu ne xarful xarakati xarful xaraka bi lan la alif te alif waxoon nañ la ne moom mooy ànd ak fatxa mooy xarafu xaraka bu fatxa te moom nag moo ëpp moo gën néew doole alif waxoon nañ la ko sànk ci tableau bi daif lañ la waxoon dafa néew doole comme que moom dafa néew doole kon lan ngay def kon exemple bi kon fatxa bi moom mooy moom mooy dominant ndax alif moom moo topp ci moom ndax dañ la ne woon da ngay xool d'abord xaraf bu njëkk bi jiitu alif bi ngay njëkk a xool nan lañ commence après nga xool xaral bi ko jiitu comme que Hamza wax nañ la ne moom dafa néew doole te li ko li ko jiitu fatxa lañ commencé kon bu boobaa moom Hamza bi kii bokk Hamza bi muy alif bi bokk moom fan lañ koy bind ci kaw Hamza mu ne exemple bu ma amee loo xamante ni comme fa fa ratun bu boobaa xam nga faa bi fatxa la te li ko tegu li li topp Hamza bi dañ koy bind ci kaw alif fa fa ndax loolu sukkoon te sukkoon dafa nekk lan sukkoon dafa nekk lu néew doole kon bu boobaa fatxa bi te fatxa moom day ànd ak lan moo koy lan lay àndal loo xam ne dañ koy mooy bu amee lu ko doon xëcc lan lay nekk alif kon ñu kon alif kon hamza bi ci kaw alif nga koy kii ndax fatxa moo jiitu kon danga naan fa ratun léegi nag mu jox la exemple boo xam ne ad dammatu aghlabu damma bi maskalon ko bi moo prédominant mu ne la bu boobaa xarful xarakati xarafu xaraka bi mooy xaraf bi nga xam ne moom ci kawam la lañu war a def hamza bi bu boobaa mu ne la waaw waaw lay doon ndax waxoon nañ la damma damma mooy lan mooy xëcc lu ñu mas waaw te ñoom ñooy ànd kon lan ngay am bu dee ne cette fois-ci fatxa bi moo jiitu mooy xaraf bi ko bi jiitu xamsa bi moom lan la fatxa la waaye sauf que hamza bi moom dañ koo maas ma bu boobaa nag damma moom moo ëpp doole fatxa mooy waxoon nañ la damma dafa moom mutawassit la mooy dooleem dafa diggu dóomu mais moo ëpp doole fatxa bi kon bu boobaa moom nan lay demee kon ci kaw waaw laa koy bind ndax damma moo ëpp doole lan fatxa boobu comme bu ma amee ra'uufun comme ra'uufun buñ nee ghafurun rahim ra ra bi fatxa la mais u comme que u hamza bi u lañ commence te u dafa am doole ah, damma dafa am doole kon moom ci kaw te moom waa ñooy ànd kon mooy lee xëcc luñ maak damma wala kon wabi laay teg foofu kon hamza bi ci kaw waaw laa ko raufun léegi nag mu jox la exemple boo xam ne alkasratu kasra bi bu mu ëpp doole ginnaaw bi mu la joxee exemple boo xam ne fatha bi ëpp doole ak bi nga xam ne damma bi mu ëpp doole léegi nag alkasratu exemple boo xam ne alkasratu aghlabu mu ne la xarful xarakati yaa kasra loolu waxoon nañ la ko xarful kara xarakati mooy xarful xarakati xaraf bi nga xam ne moom ci kawam lañu war a bind kii bi hamza bi moom yaa un yaa la mais yaa boo xam ne du am ñaari tomb ndax bu amee ñaar lan mooy problème ñu naan la yaa bi du ñaari tomb ndax bu amee ñaari tomb mën a toot ya def hamza ci kaw ndax boo ko defee ci kawam nan nga koy liire ay mooy yaa bi moom maas nañ koo pare kon kay moom mënatu la jël hamza mais bu dee nag mooy yaa bi nga xam ne kenn du ko kenn du ko du am ñaari tomb kon mu ne al kasratu aghlabu bu dee nag kasra bi mu ëpp doole te moom waxoon nañ la kasra moom dafa am doole xarful xarakati yaa la yaa la léegi boobu mooy par exemple mooy yaa bi nga xam ne du am ñaari tomb loolu nag yaa boobu day soppale ko di nekk lan rëdd boo xam ne day nekk ci biir ligne surtout bu dee ci biir mot bi la ab rëdd bi naan la hamza buñ def ci kaw rëdd loolu yaa bi la mais yaa bi comme que day mën boo jàppee côté bi jàpp côté bi kii xëcc kii xëcc yaa bi nekk loo xam ne comme ligne droite la bi la mais yaa boobu ñaari tomb mu ne la foofu. mais kasra bi jiitu ko léegi kon nag bu dee kasra bee jiitu nan la ñuy def te kasra dafa lan dañ ne woon dafa am doole kon nag ci kaw yaa bi lañ koy bind mais yaa bi moom man na xëccu ba nekk loo xam ne rëdd bu ñuy bind hamza bi ci kawam loolu comme exemple bu ma amee euh, bi rundu baax ndax ah waaw biirun voilà biirun ndax la bi biirun mooy bu ma amee euh, kasra bi dafa am doole kon moom ci kaw comme loolu nag masque boobu mën na nekk bi a wala bi yooyu yëpp mën na cee nekk mooy bi ak hamza bi daal l'essentiel mooy ci kaw yaa boo xam ne yaa bu amul ñaari tomb lay nekk léegi mu ñëw ci ab tableau woo xam ne day gën def benn résumé liñ gis nii mu ne la bu dee tableau bu njëkk bi mu ne la bu dee dangaa am fatxa hamza tegu ci ñu war a bind hamza bi hamza boobu ci kaw alif nga koy bind comme fa sun boo amee fatxa xaraf bi jiitu hamza bi dañ koy maas fatha hamza bi tegu ci xamoo noonu lañ koy bindee bu boobaa dangay def te hamza boo xam ne sukkoon la hamza boo xam ne mooy boo amee fatha lettre bi jiitu hamza bi nekk fatha fatha bi ñëw nekk lu ñu war a maas sukkoon bu boobaa lan ngay am dangay am kon hamza bi ci kaw alif nga koy bind exemple fa sun fa sun fa sun mooy sémmiñ yooyu ñuy jël di ci gore matti léegi nag bu dee nag dangaa am xaraf bi jiitu hamza bi dañ koo maas damma hamza bi ñëw ñu maas ko sukkoon bu boobaa loolu hamza bi ci kaw waaw nga koy bind lu tax ndax damma dafa am doole xaraf bi ko jiit damma boobu dafa am doole te bu boobaa moom mooy domine sukkoon bi nga xam ne moom amul doole kon ci kaw waaw te waaw mooy ànd ak damma kon ci kaw waaw lañuy ñuy bind hamza bi exemple mu'minun mu'minun mooy koo xamante ne ni dafa gëm yàlla léegi nag bu dee nag hamza bi bu dee xaraf bi jiitu hamza bi kasra la hamza bi nekk sukun hamza boobu dañ koy bind ci yaa boo xam ne dañ koo xëcc yaa boo xam ne amul ñaari tomb mais comme que ci digg bi la nekk boobu dangay def comme si benn rëdd di def baa bi bi ko doon bii la nga def bi après hamza bi nga jël ci kaw rëdd bi bi danga koy gën a xëcc nga jël hamza bi def ko ci kaw li ci kaw rëdd bi exemple bi'run bi'run mooy teen bi'run baa bi bu ma bindee bi comme que su kasra dafa am doole hamza bi duma ko def ci kaw alif waaye ci kaw rëdd bi rek laa koy dama ngay jël def ko ci kaw ab rëdd rëdd après bi bi laay prolonger bind raa bi seen diggante entre baa beek raa bi ma bi ma def ci hamza ci kaw rëdd bi noonu biirun muy teen loolu mooy vague kii bu njëkk bi léegi loolu mooy bu dee gis nañ bu dee xaraf bu njëkk bi fatxa gis nañ bu dee xaraf bu ci tegu sukkoon la mooy nag fatxa la hamza bi nekk sukkoon gis nañ tamit bu dee damma la xaraf bi ko jiitu damma bi ne kii hamza bi nekk sukkoon gis nañ tamit bi nga xam ne kasra lay xaraf bi ko njëkk muy lettre bi ko njëkk hamza bi nekk sukun léegi nag ñuy gis beneen cas mooy yoo xamante ne ni nekk hamza bi tey du nekk sukun waaye day nekk loo xam ne fatxa koy maas mu ne nag bu dee xaraf bi jiitu hamza bi nga xam ne fatxa lañ koy maas dafa nekk sukun bu boobaa waxoon nañ la sukun amul doole bu boobaa kon hamza bi bu amul doole rek hamza bi ci kaw alif lañ koy bind kon hamza bi ci kaw alif exemple yas mooy mu ngi laaj yas alu mu léegi yas comme que bi moo topp moo jiitu hamza bi ah door ñëw ah comme que hamza euh, lettre bi ko jiitu sukkoon lañ commencé te dafa faible kon bu boobaa moom ci kaw alif lañ koy bind kon hamza boobu ci kaw alif koy bind yas alu léegi nag bu dee ne Hamza bi nga xam ne moom ba léegi ñu ngi ci kaawu Hamza yi nga xam ne fatxa lañ leen dimaas comme yaas a lu léegi nag bu dee ne li ko jiitu set fois yi du sukkoon mais fatxa la te moom Hamza bi ñu maas ko tamit fatxa mu ne bu boobaalooy def waxoon nañ la ne fatxa dafa lan dafa faible bu boobaa kon ci kaw Hamza bi koy benn exemple sa a la comme que fatxa moo ko jiitu lettre bi ko jiitu fatxa lañ commence te waxoon nañ la fatxa dafa faible kon moom ci kaw alif lañ koy bind comme sa la léegi nag mu def benn astérisque mu ne illaa ba mu des ida kaana xarfu saabiqi al xarfu saabiqu alifan tuktabu al hamzatu bi duuni xarfin mu ne nag exa règle bii ñu gis mooy ne bu dee lettre bi jiitu Hamza bi fatxa lañ ko maas Hamza bi dañ koy bind tam Hamza bi ñu war koo maas fatxa dañ koy bind ci kaw alif comme sa ala mu ne la illaa ba mu des ida kaana al xarfu bu dee xaraf bi muy lettre bi as-saabiqu bi jiitu alifan dafa nekk ab alif alif boo xam ne day xëcc bu boobaa nag tuksabul hamzatu dañuy bind Hamza bi bi duuni xarfin doo ko bind ci kaw alif moom da nga koy bind comme que alif bii xëcc moom saakin la léegi nag bu dee moom xarfu saa xarfu saakin la moom alif boobu day xëcc bu boobaa nag hamza bii ñëw ci kaw moom kenn du ko bind ci kaw alif mais dañ koy bind rek ci ligne bi noonu doo rëdd doo dem dara doo ko bind ci waaw doo ko bind ci yaa doo ko ci kaw ligne bi noonu exemple saa ala saa ala damay bind saa comme que hamza bi li ko jiitoo alif la buy xëcc après moom da ab yi dama koy bind ci kaw ñu bi noonu door bind la léegi nag ba léegi ci bu dee hamza bi dañ koy maas fatha bu dee nag après ginnaaw bi ñu gisee bu dee xaraf bi ko jiitu sukkoon la walla xaraf gisaat bi ci tegu bu dee xaraf bi ko jiitu fatha lañ ko maas léegi nag ñuy gis bu dee hamza bi nga xam ne dañ koo war a maas fatha xaraf bi ko jiitu damma la bu boobaa nooy def damma waxoon nañ la dafa am doole mooy dominer bu dee nag damma mooy dominer kon hamza bi ci kaw waaw lañ koy bind kon exemple muallafatun muallafatun boobu mu comme que miin bi jiitu damma lañ commencé ah bi ñëw ab hamza boobu nga war a bind da koy bind ci kaw waaw ndax lan damma bi moom moo am doole te moo jiitu kon moo ko jiitu kon ci kaw waa mu koy bind muallafatun mooy kon bu ne al muallafatu qulubuhum muy daan innama sadaqatu lil fuqara ñooñ dañu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di jox ñoom am na droit jël azaka mooy ñi nga xamante ne dañuy dóoru dugg ci diine ji mais seenu ngëm dëgërul noonu ñu leen di jox nag ngir ñu gin cee nekk ba kere seenu ngëm di dëgër loolu bokkoon na wal mu'allafa wa fi wal mu'allafati qulubuhum boobu mu'allafa léegi nag bu dee nag xamsa bi dañ koo war a maas ba tey fatha mais li ko jiitu kasra lañ koy maas gis nañ bu dee xaraf bi ko jiitu sukkoon la gis nañ nañ bu dee bu dee xaraf bi ko jiitu fatha la ñu ngi gis sa gis nañ sànq bu dee damma moo ko jiitu léegi nag bu dee nag xaraf bi ko jiitu moom kasra lañ ko maas hamza bi ci kaw lañ koy bind ci kaw lan boobu ci kaw yaa boobu nga xam ne yaa bi nga xam ne du yaa comme yaa ni ñuy bind yaa rek lay mel de déedéet mais mooy ab yaa lay doon mais yaa boobu du am ñaar tomb da koy mën a xëcc kom nu nekk la mën te boobu waxoon nañ la ne moom kasra bi moom dafa la dafa am doone kon moom ci kaw loolu lañ koy bind rek naan zi'abun zi'abun léegi damay jël comme que day xëcc zi aada yaa dama koy tàllal yaa bi amul ñaari doom dama koy tàll comme alif maxsuur dama koy tàllal après comme que a fa ñëw lii xëcc bu ma ko tàllalee ma jël hamza bi teg ko ci kaw rëdd bi après jël benn alif boo xam ne day taqaloo moom ndax day xëcc ci a bun ndax yooyu dañu am doole kon mooy kasra be damma bi à chaque fois ñoom ñooy dominer alors que bu dee fatxa bi ak sukkoon bi ñoom amuñ doole kon ci kaw hamza lañ leen di bind ci kaw alif la ñuy bind hamza bi léegi nag ñu ñëw ci beneen cas mooy bu dee ne hamza bi cette fois-ci ginnaaw bi ñu gisee hamza boo xam ne moom sukkoon lañ ko doon maas gis ci bii weesu nii biñ mujjee gis nii bu dee moom fatxa lañ koy maas léegi nag ñuy gis bu dee hamza bi moom damma lañ ko war a maas nag mu ne la waaw léegi bu dee hamza bi dañ koo war a waas dañ koo war a maas damma mooy dañ koy maas damma te li ko jiitu ñu maas ko sukkoon li ko jiitu xaraf bi ko jiitu ñu maas ko sukkoon hamza bi ñu maas ko damma bu boobaa moom ci kaw lan lañ koy maas hamza bi ci lañ koy bind ci kaw waaw ndax waaw waxoon nañ la ne damma dafa am doole moo xam moo jiitu walla moom Hamza bi ci boppam lañ war a maas damma boobaa ci kaw waaw lañ koy bind moom dafa am doole comme yàlla umu comme yal umu yal comme que laam bi yal umu bi lañ koo maas sukkoon ubi ci kaw waaw nga koy bind léegi nag ba tey bu dee xamsa bi dañ koo war a maas lan sukkoon dañ koo war a maas damma boobu mais li ko jiitu ñu maas ko ñu maas ko lan ñu maas ko fatxa bu boobaa ci kaw waaw lañ koy bind ndax waxoon nañ la ne fatxa pourquoi sax ci kaw tamit yàll umu loo xam ne moom ci boppam damma bi muy hamza bi dañ koo war a maas damma mais xaraf bi ko jiitu moom lan la dañ koo maas sukkoon te sukkoon dafa faible kon kay damma bi mooy prédominant te damma ci kaw waaw mook waaw ñooy ànd kon ci kaw waaw nga koy bind bu dee tamit deuxième bi nga xam ne mooy ba léegi damma bi hamza bi dañ koo war a maas damma mais li ko jiitu xaraf bi ko jiitu fatxa lañ ko maas fatxa waxoon nañ la moom dafa faible kon kay comme que fatxa dafa faible kon lan lay def kon kay waaw bi te damma dafa am doole kon damma mooy jiit kon mooy prédominé kon hamza bi ci kaw waaw lañ koy bind exemple ra'ufun ra'ufun u boobu ci kaw waaw nga koy bind après beneen waaw bi ñëw di ko xëcc ra'ufun léegi nag ba léegi bu dee damma bi dañ ko hamza bi dañ ko war a maas damma taxaraf bi ko jiitu nekk lu ñu maas damma nag mu ne la bu boobaa tamit ñaari damma la da damma yi ñaam ñoom damma rek dafa am doole parce que lonk moom mu nekk ñaar bu boobaa ci kaw waaw lañ koy bind rek comme ru'usun ru'usun u boobu ci kaw waaw tamit lañ koy bind léegi nag bu dee nag kasra la bu dee kasra la la mooy mooy xaraf xaraf bi jiitu hamza bi ñu war a maas damma moom kasra la kasra waxoon nañ nag moo cëpp doole comme que nag kasra moo ci ëpp doole bu boobaa kon damma ndax damma dañ la ne woon moom dooleem dafa diggu dóomu si alors que kasra moom dafa moom moo ci ëpp doole moom comme nag kasra moo jiitu xaraf bi jiitu kasra lañ commencé ah boobaa nag kon hamza moom ci kaw yaa boobu nga xam ne moom mën nañ ko xëcc ci kaw ligne bi mu nekk comme rëdd bu nekk ci kaw ligne ci kaw loolu lañ koy bind même bu dee hamza bi damma lañ koy maas ndax kasra bi ko jiitoo këpp doole exemple mu ne as-saa comme saa bi uuna saa bi uuna saa bi uuna nga gis ne bi bi kasra baa bi kasra lañ ko maas u tegu ci u boobu doo ko teg ci kaw waaw déedéet tig da ngay avant waaw boobu war xëcc uuna da ngay entre baa bi ak waaw bi war a xëcc moom ngay def lan hamza bi ci kaw ligne bi nga koy ci kaw rëdd bi relier entre ba bi ak waa bi ngay def hamza bi uuna saa bi uuna saa bi mooy koo xam ne dafa jeng la waa Makka doon wax buñ ne waa ji euh, buñ ne ku doon dóor a ci julli ñi dañ ko doon wax mais as saabiuuna day tekki mooy bi muy wax euh, ak majuusi saabiuuna yi mooy samayen yi nga xam ne ñoom it ci ci xeetu kii yooyu la bokk lañ bokk yéeféer yi payen yooyu ñoom ci lañ bokk léegi bi ci tegu mooy bu dee nag xamsa bi dañ ko war a maas kasra bu dee hamza bi dañ koy maas kasra te li ko jiitu nekk lan nekk ñu maas ko sukkoon loolu waxoon nañ lan que ne sukkoon dafa faible li war a kii ñu war koo maas euh, kasra moom Hamza bi bu boobaa kasra lañ koy maas mooy kasra lañ war a maas Hamza bi da kasra waxoon nañ la moom dafa am doole kon ci kaw yaaboo bu nga xam ne léegi day mujj nekk benn rëdd ci ab rëdd boo xam ne ci kawam ngay bind hamza bi exemple yay isu yay isu nga gis ne deuxième yaa bi ay dafa nekk sukkoon i tegu ci i nag comme que i dafa am doole kasra kon ci kaw rëdd lañ koy bind hamza bi léegi bu dee ne hamza bi ba léegi dañ ko war a maas kasra mais li ko jiitu nekk loo xam ne fatxa la fatxa waxoon nañ la amul doole te kasra dafa am doole kon bu boobaa moom ci kaw rëdd bi lañ koy bind rëdd boobu mooy yaabu amul ñaari tomb bi rek exemple yawma idin yawma idin yow ma ma i i boobu après miim bi gis nga miim bi kasra euh, fatxa lañ ko maas yow ma i tegu ci te i dafa am doole kon da ngay jël entre miim bi ak daal bi da ngay def daal bi noonu daal bi danga nga fay def entre miim beeg moom dangay def li leen di relier li leen di taq euh, taqale ci diggante seen diggante ngay def hamza bi ba yow ma i ndax i dafa am doole te kasra la léegi nag bu dee nag moom xaraf bi ko jiitu moom damma lañ commencé nag bu dee xarab bi ko jiitu damma lañ ko maas hamza bi ñu war koo waas kasra kon tamit kasra bi ba léegi moom dañ koy maas lan moom day nekk ci kaw lan ci kaw rëdd boobu comme su i la su i la i bi dañ koy ci kaw rëdd boobu entre bi ak laam bi rëdd boobu di leen relier ci ngay def hamza bi ci kaw ci kaw rëdd bi su i la bu dee nag li ko jiitu hamza bi ñu war a maas kasra moom dafa nekk kasra xaraf bi ko jiitu kasra la bu boobaay moom it ci kaw yaa boobu amul ñaari tomb ci kaw rëdd boobu ci nga koy bind ba léegi comme ri iyun ri iyun nga gis ni ri moo jiitu i bi ci kaw ak rëdd ab ab rëdd ngay bind bind hamza bi ci kaw kon da gis ni fii hamza bu dee moom i lañ ko war a maas kasra moom tout le ci kaw yaa boobu lañ koy bind mooy yaa bi amul ñaari tomb bu mooy la mooy rëdd rek ab rëdd bu ñu rëdd def hamza ci kaw boobu nu mu doo mën a mel moom mooy dominer ndax moo ëpp doole bu dee nag damma bi kaawu dama bi moom yépp boo xam ne hamza bi damma lañ ko war a maas kaa yépp damma bi ci kaw waaw lañ koy bind ba mu des bu dee xaraf bi ko jiitu kasra la bu dee xaraf bi ko jiitu kasra la bu boobaa nag kasra moo ëpp doole moom ci kaw rëdd lañ koy bind kantaan ak bu dee li jiitu hamza bi hamza bi dañ koo war a maas fatha bu boobaa buñ ko waree maas fatha bu dee li ko jiitu sukkoon la ak fatha xaraf bi ko jiitu soit sukkoon la wala boobu ci kaw alif lañ koy bind waaye bu dee li ko jiitu damma la damm moo ëpp doole moo ëpp doole fatha kon ci kaw waaw lañ koy bind bu dee nag li ko jiitu kasra la moom kon ci kaw lan lañ koy bind yaa boobu muy rëdd boobu ndax moom moo ëpp doole ñoom ñépp léegi nag bi nga xam ne moom lañ njëkke woon mooy bu dee ne moom Hamza moo ji dañ koo war a maas sukun Hamza bi boobu bu dee li ko jiitu fatxa la bu boobaa dañ koy lan dañu koy bind ci kaw alif bu dee li ko jiitu damma dañ koy bind ci kaw waaw ndax damm mu ëpp doole sukun bu dee nag li ko jiitu kasra la dañ koy bind ci kaw yaa boobu wala mooy rëdd boobu ngay rëdd bind ko ci kaw ndax kasra moo ëpp doole ñoom ñépp léegi nag gis nañu lii mooy kaaw alif boo xam ne hamza bi dañ koo war a bind te mu nekk ci digg bi léegi nag mu des bu mujj bi ginnaaw bi ñu gisee bu dee hamza bi dafa nekk ci kanam boobu à chaque fois ci kaw alif lañ koy bind bu dee ci milieu bi ci digg bi moom lañ gis léegi léegi nag mu des bu mujj mu ne fii aaxiril kalimati bu dee nag dafa war a nekk nag ci jeexitalu baat bi nag à la fin dernier ca cat ba lay nekk mu ne nuqtataani tu'tabaru xarakatu xarakatul xarfi alladi qabla alhamzati wa tuktabu alhamzatu bi suurati xarfil xarakati ñu waxaat ko saalisan mooy ñetteel kaa bi fii aaxiril kalimati nuqtataani tu'tabaru xarakatul xarfi alladi qabla alhamzati wa tuktabu alhamzatu bi suurati xarfi alxarakati mu ne fii aaxiril kalimati bu dee nag hamza bi cette fois yi nekkul ci début bi nekkul ci milieu bi dafa nekk nag ci fin bi nag ana lan mooy àtte mu ne tuutabaru dangay bàyyi xel dees na bàyyi xel xarakatul xarfi maskaay xaraf alladi qabla al hamzati bi nekk xaraf lettre bi jiitu hamza bi lañuy bàyyi xel cette fois-ci hamza bi kenn du ko bàyyeeti xel li ñuy bàyyi xel lenn la mooy xaraf lettre bi ko jiitu ana naka lañ commencé wattu tabu buñ ko xamee naka lañ commencé nag wattu tabul hamzatu léegi nag ñu bind hamza bi hmm? bi suurati xarfil xarakati ci xaraka bi ko jiitu xarak bi ko jiitu ni mu mel ñu bind ko noonu am si la mun a exemple mooy xaraf bi dañuy xool moom ban façon masque lay jël ci façon masque bi ñuy jël ci façon boobu la ñuy bind hamza bi ci kawam mu ne la am si la exemple alfatxatu xarful xarakati moom xarfu xarakaam lan la woon waxoon nañ la hamza fatxa moo koy jiitu mooy xarfu xarakaam ñoom ñooy ànd mooy lettre bi ko jiitu bu dee hamza la bu dee fatha la bu boobaa lenn la kon ci kaw alif lañ koy bind ndax alif waxoon nañ lan moo koy xëcc lu ñuy ma mooy alif lan lay xëcc lu ñu mas fatha kon fatha mooy ànd ak alif bu dee xaraf bi ñuy bi jiitu alif hamza bi dafa nekk luñ mas fatha bu boobaa kon hamza bi te nekk ci fin bi lañ koy bind ci kaw alif mu ne ak dammatu bu dee damma xarakatul xaraful xarakati xarafu maskaay damma bi ànd ak moom mooy waaw tam waaw mooy xëcc luñ mas damma damma bu dee xaraf bi jiitu lettre bi jiitu damma bi wa ki hamza bi dafa nekk luñ mas dama lettre boobu kon te hamza bi nekk ci fin bi bu boobaa hamza bi ci kaw waaw bi lañ koy mas ndax lettre bi ko jiitu rek la xool bu dee fatxa ñu def ko ci kaw alif ndax ñooy ànd bu dee damma ñu def ko ci kaw waaw bu dee kasra ñu def ko ci kaw yaa kom kom moom mooy ànd ak lu ñu maas kasra ci fin bi moo tax mu ne al kasratu bu dee kasra xarful xarakati xarafu xarakaam yaa mooy yaa bu amul ñaari tomb yi bu boobaa bu dee xaraf bi ko jiitu rek ngay xool bu dee hamza bi dafa nekk ci ci biti bu nekkee ne xaraf bi ko jiitu avant hamza bi nga xam ne moo jeexal muu bi dafa nekk fatxa ci kaw alif nga koy bind bu dee xaraf bi ko jiitu muy lettre bi jiitu hamza bi nga xam ne moo nekk ci fin wu moo bi dafa nekk damma bu boobaa ci kaw waaw ngay bind lan ngay bind hamza bi bu fekkente ne nag xaraf bi jiitu hamza bi nga xam ne moo nekk ci fin bi dafa nekk loo xamante ni kasra lañ commence bu boobaa ci kaw yaa bu amul ñaari tomb ci ngay bind lan hamza bi loolu mooy règle bi mu ne wa ida waqatil hamzatu ba'da harfin saakinin kutibat ala satri léegi wax na la xarakaat yi léegi saakin rek a ci des xarakaat yi waxoon nañ la fatxa la kasra ak damma léegi nag saakin waxoon nañ la mooy bi nga xam ne moom représenté wul daal ndax am la mooy loo xam ne nekku fi mu ne wa ida waqaatil hamzatu bu leen ak hamza bi nag dafa taxaw dafa ñëw rot ba'da xarfin saakinin xaraf boo xam ne saakin la mooy xaraf boo xam ne xarfu saakin la mooy comme loo xam ne dañ koo maas sukun mu ne nag bu boobu daa am nag kutibat ala satri dañ koy bind ci kaw ligne bi ci kaw ligne bi noonu du am du am dara la bind hamza bi bu dee sukkoona ko jiitu hamza bi war a terminer nekk ca fin ba boobu dañ koy bind ci kaw ligne bi noonu saakin nag waxoon nañ la liy xëcc ci la comme bu ma amee maa un maa un alif boobu di xëcc miim bi loolu it ci la kon hamza bi da alif boobu dañ koy considérer comme saakin léegi alif boobu comme que day xëcc kon un bi ca moom da nga koy bind noonu rek ci kaw ligne bi suu un tamit du bon comme que waaw bi daa ñëw di xëcc siin bële hamza bi ñëw après moom waa boobu moom it saakin la dañuy kon hamza bi ci kaw ligne bi noonu rek koy bind waaye tamit boo amee Euh, loolu comme shay'un shay'un mooy exemple bi nga xam ne sukkoon la nga xam ne sukkoon bi comme que shay après chine bi yaa bi ci tegu sukkoon lañ commence kon un bi da koy bind ci kaw ligne bi noonu rek léegi nag mu ñëw di la joxe règle yi di la ko tënkaata liñ gis ni mu ne bu dee fatxa moo jiitu alif bi tegu ci te mooy nekk fin bi hamza bi hamza bi topp ci te mooy nekk fin bi fatha jiitul mooy lettre bi jiitu ali hamza bi bu boobaa hamza bi da koy bind ci kaw alif comme qaraa yaqra'u yooyu u yooyu ak abida ci kaw alif nga koy bind léegi nag bu dee ne moom dammam lettre bi nga xam ne moom mooy avant-dernier moom moo jiitu hamza bi nga xam ne moo nekk ci fin bi bu boobaa damma la bu boobaa xaraf boobu damma la ci kaw waa nga koy bind comme jaru a jaru a yajuru u jaru a ndax raa bi damma lañ commence ab yi ñëw aboob ci kaw waa nga koy bind yajuru u moom it ci kaw waa nga koy bind ndax moo nekk ci fin bi te xaraf bi ko jiit damma lañ commence léegi nag bu dee nag kasra la kasra lettre bi jiitu hamza bi nekk ci fin bi moom kasra la bu boobaa moom ci kaw yaa bu amul ñaari tomb koy bind comme xuri a xuri a yi da ngay bind ab yaa après nga def hamza bi ci kaw yaa bi ndax ri boobu ri ab ak tubri u tubri u tamit ri u boobu ci kaw yaa bu amul ñaari tomb lay ñu koy bind léegi nag bu dee nag sukkoon la xaraf bi ko jiitu sukkoon lañ commencé hamza bi nekk ci fin bi bu boobaa ci kaw ligne bi da nga koy bind comme shay'un ak mar mar'un ak shay'un loolu nag moo doon kuuru tay bi ci kaw loolu ci lañu jeexale totalement ci liggim ci wàllu dictée qawaidul imla kon bii ñëw insha allah ñu war a gis ndax li ñu dese mooy ad-damir façon pronom personnel yi après ismul ishara ismul mawsul ak xuruuf yi lu am solo la xuruuf yi particulier ak tasriful fi'li ghayri saalimi ak lan bu ñu paree ci lool tasriful fi'li ghayri saalimi gis al fi'lu thulathi al mazidu fiihi al ma'lum ak al ma'lum wal majhul après ñu gis al ismul mushtaq mooy le nom dérivé après nag ñu jeexal ci al adadu compter ahkaamul adali li ñuy compter wal ma'dudi ak li ñuy wàññ bu ko defee mbir yépp jeex